أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم به تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء إنما تجزون ما كنتم تعلمون إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم هذه النار التي كنتم بها تكذبون wala bisi tukazzibuun moom lañ koy sëlmal na ma sax <coughs> bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayyidi alawalin wal axirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 mooy rek mooy keno bi nga xam ne moo nekk ci xajarul aswad ak bi nga xamante ne moom moo nekk ci ndeyjooram naka noon gisoon nañ ci xadiisu sayyidna eh, ma xadiisu abu sha'sa bi nga xamante ne dafa wax ne ah, kan maanaam man yattaqi shay'an min al-bayt moom mooy eh, teet dara ci eh, néeg bi naka noonu fekk sayyidna muawiya radiyallahu anhu daan laal li nga xamante ne moom mooy pompe yëpp moom bu daan ñëw mook sayyidna naka noon sayyidna Abdullah ibn Abbas ne ko maanaam kenn du teg sa loxo lu dul ci ñaari keno yi kese mooy bu hajarul aswad ak ruknul yamani ba ko waxee loolu moom mu daan ne ko laysa shay'un min al bayti mahjura amul ci néegu bi muy néegu yàlla bi dara loo xam ne dañ koy gàddaay te mu teg ci ne wa kaana ibn Zubayr radiyallahu anhuma yastalimu yastalimuhunna kullahunna sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñëpp la doon téyil la doon laalan maanaam maanaam ñeenti kaaba ñeenti ruqu kaaba yëpp la doon laay te comme niñ ko gise woon leeraloon nañ ne ñaar yéele rek moom la war a laal te yooyu mu loolu moom mooy sunna te li illa bi moom mooy tabax bi maanaam dafa yëgg woon bi ko waa Quraysh doon tabax yéggalewuñ ko bëgg ci ko maam Ibrahima yeggale woon gisoon nañ ci tamit xadiisu sayyidna Abdullah ibn Umar mu ne lam ara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yastalimu min al bayt illa ar-ruknayn al-yamaniyayni gis mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuma ko gis mu laal teg loxo bi lu dul ci ñaari kana yooyu nga xam ne ñoom lañu tudde ar-ruknayn al-yamaniyayni gisoon nañ tamit baabu taqbil al-hajar maanaam bunt bi nga xam ne moom moo wax ci foon gi ñuy foon xajarul aswad gisoon nañ ci hadith sayyidina Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne dafa ne lawlaa anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qabbalaka ma qabbaltuk bu dul woon li ma gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu foon la konoon doonu ma la woon foon gisoon nañ tamit xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa am benn waaye daf ko doon laajte ci wàllu maanaam jël sa loxo di ko teg ci xajaru aswad waaji daan mun moom mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yastanlimuhu wa yuqabbiluhu gis naa yent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu jël loxoom teg ko ci xajarul aswad ba pare daal di fóon maanaam daal koy waa ji ne ko ara'ayta waaw léegi nag dañu xool fu fekkonte ne nag man daal gars yi dañuy buuxante ba tax maanaam ñu maanaam ñu noot ma ñoo in zuhimtu ara'ayta in zuhimtu xool bu dee gars yi dañuy buuxante maanaam rek rek loo am wala boo mu daal di wëlbatiku mu ne ko ma ne nga fóon ko rek mu ne ko waaw araayta in ghulibtu waaw bu fekkee nag gars yi dañ maa ëpp doole mu ne ko ij'al araayta fil yaman ra'aytu rasulallah ij'al araayta fil yaman ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu sa sa supposition yu bëri yooyu bàyyi ko yaman nee naa la yeneen bi sallallahu alayhi dafa fóon daf ko daf ci teg loxoom fóon ko loolu rek laa la mën a wax maanaam bu fi nekk di wut ay waaw bu war nañ xool waa su fekkente ne est-ce que mais est-ce que supposons que yooyu di bàyyi ko yeman quoi waaw gisoon nañ xadis boobu gisoon nañu baabu man ashara ila rukni idha ata alayhi buntu ki nga xamante ne euh, moom dafay junj ci ruknu bi su fekkente ne daf koo dikke maanaam mooy munu caa yegg mu daal di tàllal loxoom fóon ko maanaam loolu mu ne gisoon nañ xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma bi nga xam ne dafa wax ne taafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil bayti ala ba'ir kullama ata ala rukni ashara ilayhi ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, doon na tawaaf ci kaw gëléem waaye saa yu daan yegg si rek ci ruknu bi maanaam daf ci daan dindi maanaam mooy ak mihjan bi mu yoroon bant boobu mu yoroon moom la ko daan dindee loolu gisoon nañ ko tamit gisoon nañ at yi ci boroom xam-xam yi wax léegi nag ñu daal di war a gis mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal ne baabu takbiri inda rukni baabu buntu ak takbiri kabbara inda rukni foofu maanaam keno ga maanaam mooy ruknu boobu muy wax nga xam ne daf koo def ko def au singulier maanaam li nga xamante ne li ci jublu maanaam da koo kennal maanaam li mu ci jublu mooy ruknu bi nga xam ne moom moo am xajarul aswad maanaam nit ki bu fekkente ne kon dafa ñëw ci xajarul aswad bu koy fóon dafay kabbara li nga xamante ne nag comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu borom xam-xam rahmatullah alayhim dañu koo sunnaal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne ñépp bépp kàbbar mu kàbbar ak lépp loo xamante ne wax na ko rek baax na waaye gisoon nañ ni am na xadiis bu ci rotante loolu fuqaha u Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom boobu lañ taamu mooy bismillahi wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li rasul li nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam maanaam bismillah maanaam maa ngi ci turu yàlla laa koy tàmbal laa koy defee wallahu akbar maanaam daa allahu akbar ah, daa mi ci turu melo yëkkati ko imaanam bi lii de maa ngi koy def la wa tasdiqan te maa ngi bi wa wa wa wa wafaan di ko def ngir mottali bi ahdika ci sa kóllëre wattibaan ak ngir topp nabi ka sa yeneen sallallahu alayhi wa sallam am na tamit allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhaanallahi bukratan wa asila naka noonu tamit yeneen ñaan bu mu mën a doon comme ni fuqaha maliki yi wax rahmatullahi alayhim maanaam ñaan maanaam kàbbar ak noo ko mën a defee rek baax na maanaam na nga màggal yàlla rek maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ ci jublu moom mooy objectif bi te comme niñ ko gis woon xajarul aswad maanaam soo ko fóonee maanaam moom dalay seedeel yawmal xiyaamati comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ne dafa am ay tuñ te dafa am làmmiñ waaw am na ak yeneen yi nga xamante ne moom lañ ci gisoon euh, ci euh, maanaam solo yi xajarul aswad léegi nag kon imam al Bukhari maam loolu nag sunna la maanaam ngir ne nit ki bu ñëwee bu yegsi li mu war a jëkk def mooy loolu mooy dem ci xajarul aswad fóon ko maanaam teg ci loxoom fóon ko doog a tàmbalee foofu tawaaf maanaam loolu la war a njëkk def loolu nag moom moo tax mu imam al-Bukhârî rahimahullahu taala di taxaw ci ruknu boobu ak laal yi ñu koy laal ak yi nga xam ne ñoo ci aju te ci diggante bi ruknul yamaani ak xajarul aswad foofu sopp nañ ci ku ci wax rabbana atina fid dunya hasana wa fil aaxirati hasanatan wa qinaa azaaban naar mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwal kitaab li haddathanaa Musaddad te mooy ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Murabal ibn Mugharbal Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala Euh, te mooy imam bu màgg boobu nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam wax na lu bari ci moom mu bokk ci fukkeel génération bi génn am na deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Xaalid ibnu Abdullahi te moom mooy ibnu Abdurrahman ibnu Yazid ah, euh, rahimahullahu taala moom it waa Basra la euh, waa wala Waasiti la moom waa Waasiti la rahimahullah taala maanaam Musaddad waa Basra la euh, Xaalid bi di waa Waasit Abul Haytham dañ ko xamit Abu Muhammad al-Wasiti at-Tahhan rahimahullah taala bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn mm, ganee Euh, adduna rahimahullahu taala ci cent dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam cent soixante-dix-neuvième année maanaam cent dixième cent soixante-dix-neuvième maanaam comme imam Malik moom ñoom imam Malik Muhammad ibn Zayd maanaam ñoom ñoo bokk at bi adduna ah, cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam Khalid al-Khalid al-Hazza mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza rahimahullahu ta'ala muy Abul Manaazir Abu Abdullah bokk juróom ñeenti génération général na cent quarante et unième année ginnaaw ga dayen tib sallallahu alayhi wa sallam an Ikrima muy mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas sayyidina Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom nee na taafa tawaaf na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bil bayti ci kaaba gi ala ba'irin nekk ci kaw gëléem maanaam ci kaw moom la war maanaam kon ñu ko gise woon loolu day tegtale ne mëneef naa war ci kaw gëléem waaye nag day fekk ne charte bi day fekk ne dafa dangay ngay feebar maanaam wala boog mu amuloo maanaam munoo ko wala sa kattan mayuloo ko wala yu mel noonu wala bokk mu nekk loo xamante ne moo tax borom moo xam ne rahmatullahi alayhi mu wuuti sax ndax xattaa ki nga xam ne da def te tey ko rek maanaam ndax ajam baax na waaw wala maanaam ndax tawaafam baax na waaw wala déet loolu dañ cee wuute fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne laa budda maanaam nga dox maanaam mënoo koo def fekk eh, yaa ko maanaam da ko koo tey noonu rek eh, eh, waaye comme niñ ko gis woon maanaam dañ koo sib loolu di war ci kaw gëléem dañ koo sib ba mu des su dee da ngaa feebar te dañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis boobu dafa feebaroon moo tax mu tawaafoon noonu beneen bi ci def tamit moom mooy ne ki nga xam ne ab boroom xam la wala boobu mu jiite ay maanaam position boo xamante ne day yomb a gis nga xam ne ku ko soxla ñëw fekk ko fa ak yu mel noonu loolu bu boobaa ñooñu lañ koy woyofalal euh, gisoon nañ lu aju ci tamit maanaam kon bu boobaa tawaaf yi nga xamante ne moom mooy euh, ci kaw mboolem yeneen yi nga xamante ne ay maanaam ay matériels yu bees la wala yu mel noonu euh, ci kaw tamit sartu ne du ñu rag-ragloo ak nit ñi maanaam mënoo nekk masalan di tawaaf fi nit ñi ne. ba pare nga bëgg a euh, war ci sa kaw dara maanaam loolu du jàppandi voilà maanaam euh, loolu ki def mooy ki xamante ne day dand nit ñi maanaam loolu kon kooku moom mooy ki nga xam ne moom mooy def loolu mu ne waaye nag kullama saa yoo xamante ne ataa moom yeneen bi saa xam dafa dikki ar rukna maanaam keno bi nga xamante ne ci la xajarul aswad nekk ashaara day daal di junj élégi ci moom bi shay in ci dara maanaam shay'un dara bii nag moom gisoon nañ ni mushajat la maanaam mooy bantam boobu nga xamante ne dafa gudd ni ba benn bu yegg fenn dafa daal di commencé dëng maanaam bant boobu lay junj boo xam ne kaana nekkoon na indahu fa moom wa kabbara mu daal di kabbar loolu kon bokk nañ ci liñ ci xamee moom mooy saa yow foo ne xajaru aswad da ngay kabbar maanaam kabbar nag li ci gën a néew mooy baatu allahu akbar maanaam kon loolu moom mooy li ci gën a néew léegi nag euh, imaam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala mu ne taabaahu maanaam euh, ki nga xamante ne moom mooy Xaalid ibn Abdullah al-Wasiti rahimahullahu taala ki nga xamante ne moom moo def mutaabaan mooy Ibrahim ibn Tahman ah, rahimahullahu taala mooy Ibrahim ibn Tahman ibn Shu'ba al-Khurasani euh, Abu Sa'id bokk ci juróom-ñaareelu génération génn àdduna 158e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka euh, rahimahullahu taala al-Xaalid moom moo solo mm, ci Xaalid al Hazza rahimahullahu ta'ala te riwaayu boobu nag nga xam ne mooy bu Ibrahim eh, eh, eh, bu Ibrahim ibnu Tahman bi imaam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko jokkale ci kanam ci kitaabu talaaq inshaa Allahu ta'ala kon xadis bi imaam Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko xadis numéro mille six cent sept Euh, dina ko indi na ko tamit mille six cent douze mooy bi ñu romb ci jotaay bi wees dina ko indiwaat mille six cent trente-deux ak cinq mille deux cent quatre-vingt-treize imam Muslim i xadis numéro mille deux cent soixante-douze imam Abu Dawud i xadis numéro mille huit cent soixante-dix-sept ak mille huit cent quatre-vingt-un imam An-Nasa'i xadis numéro sept cent treize euh, deux mille neuf cent cinquante-quatre ak deux mille neuf cent cinquante cent quarante-huit xadis numéro deux mille cent dix-huit euh, deux mille trois cent soixante-dix-huit ak deux mille sept cent soixante-douze kon ñu gis ne hadith wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko euh, rahimallahu jamii mu daat ne baabu man taafa bil bayti idha qadima makkata qabla an yarji'a ila baytihi thumma salla rak'atayn thumma kharaja ila as-safa maanaam baabu buntu man ka nga xamante ne taafa dafa tawaaf bil bayti ci kaaba gi idha qadima bu dëkkee bu yegsee makkata makka maanaam loolu moom mooy tuddee maanaam tawaaf boobu la ñuy tuddee tawaaful qudum maanaam mooy booy doog a yegg ci Makka maanaam boobu tawaaf boobu lañ koy tuddee tawaaf boobu nag li nga xamante ne moom mooy atteem ci jumhurul ulama rahmatullahi alayhim moom mooy ne sunna la amma maanaam mooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ak xana eh, ak xanafi eh, rahmatullah alayhi ñoom dañ jàpp ne sunna la fuqaha maliki rahmatullah ñu jàpp ne waajib la waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ koy tuddee tamit eh, tawaafu awwalu ahdin bil bayt maanaam tawaaf booy doogu ñoom ci kaaba gi ngir ne ñoom du rek pour ki maanaam ñoom tawaaful qudum pour ki ak kese la maanaam boo aju yow li ngay def tudd tawaaful qudum tawaaf soit day tudd tawaaful umra ci ñoom wala mu tudd tawaafu awwal ah, tawaafu awwalu ahdin bil bayt maanaam mooy tawaafu booy doog a ñëw yegg si ci kaaba bi maanaam ñoom duñ ko tuddee parce lu tax parce que ñoom dafa am ah, ci seen mazhab maanaam Shafi'i rahmatullah mën ngaa jóge Makka maanaam mën ngaa ñëw booy dugg ci Makka mën ngaa bañ a ihraam maanaam boo ñëwee Makka te amuloo maanaam ab benn aajo dugal na Makka maanaam mën ngaa bañ a ihraam alors que ñeneen ci def ñoom dañoo jàpp ni képp kuy dugg Makka te dëkkoo wala boog nekkoo koo koo xamante ne da nga koy bëri tànk maanaam nga xamante ne xëy na da koy liggéey si di génn du lu bëri di dellu si maanaam bu dul loolu rek yow da ngay jékki-jékki ne damaa bëggoon a dem màkk ngir benn aajo wala yu mel noonu booy dugg ci xaram bi faaw da ngay armal maanaam ñoom loolu lañ maanaam loolu mooy waxu ñeñeen ñi ci def gisoon nañ ne nag li gën a mooy ne du ci saat comme nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci biñ ci tollee ci masala boobu waaye ñi nga xam ne kon ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne loolu du faat moo tax ñoom ki nga xamante ne armaalul ñoom bu dugg see maanaam dañ naan rek armaalul bu ñëwee ci kaaba bi kooku c'est parce que mi ngi doog a yegg ci kaaba bi moo tax ñu naan ko faw nga faw nga tawaaf waaye ñeneen ñi ci def nag dañuy jàpp ne lii ñu li muy def nii sunna la bu dee nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, at kuy at kuy at bu ñëwee loolu tawaaful qudum lay tudd ci yow maanaam mooy bu boobaa nag day daal nekk sunna amma ci nga xamante ne moom kooku bu dee saafee dañuy tuddee loolu tawaaful umra parce que moom dafa ñëw di umra waaye nag tawaaful qudum ñi ngi koy waxal moom mooy ciy def qiraan wala mu def ifraad amma ciy def tamattu maanaam moom bu yegsee tawaaful umra lay def maanaam tawaaf mënef na ko tuddee tawaaful qudum mënef na ko tuddee tawaaful umra bu boobaa nag day daal di ñëw daal di tawaaf kaaba gi ah, ah, su pare mu daal di maa bu ñëwee di fóon xajarul aswad ah, daal di tawaaf kaaba gi juróom-ñaari yoon su paree mu dem ci ginnaaw fan xaj maqaamu Ibrahima julli fa ñaari rakka su noppee mu daal di naan ci ndoxum Zamzam bi daal di dem daw diggante Safa ak Marwa daal di summeeku maanaam kooku moom mooy ci def euh, tamattu waaye am na nga xamante ne moom mooy def ifraad wala xiraan moom du summeeku moom day continuer di dundam maanaam noonu lay continuer kee nag def tamattu su paree day daal di summeeku nekk ci ay soxlaam ba keroog yow yow mu euh, taw taru taru yee ñëw muy juróom-ñetteelu bi. ci lay doog a dem Minan maanaam bu ko demee fa lay jullee tisbaar ainsi de suite maanaam ba at ba jeex loolu nag moom muy wax ne kii doog a yegg ci Makka rek maanaam tawaab boobu muy def qabla lu jiitu am yarji'a ci muy dellu ilaa bayti ji ci néegam maanaam ci këram euh, summa topp salla day julli rak'atayn ñaari rak'at summa topp xaraja mu génn ila Safa euh, daa di jëm ci euh, Safa maanaam lii nag. Euh, dafay daf ko dafa li tax mu wax li imam al-Bukhari rahimahullah taala moom mooy day bañ nit ñi jàpp ne xadiis bi zur Urwa ibn Zubayr wax radiyallahu anhu maanaam dinañ ci ñëw léegi insha allah maanaam day bañ ñu jàpp ne li ñu ci namm moom mooy ne rek bu ñëwee boo ñëwee fóor xajaru aswad rek wala nga tawaaf nga après da dem maanaam jarul ngay julli ñaar rakka jarul ngay daw diggante Safa ak Marwa fekk nag faaw nga def yooyu yëpp boo bëggee pare maanaam pour nga mën il faut nga def ba daw Safa ak Marwa ba pare doogu mën a simmeeku ndax ci la sa umra di jeexe bu sa umra boobu jeexee maanaam loolu pour kii def tamattu la kii def qiraan nag wala ifraat moom day continuer rek dundam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Asbagh mooy ibnu Faraj ah, eh, muy Abu Abdullah al-Misri faqih maliki bu mag boobu rahimahullahu ta'ala di waa Misra Euh, dégg nga génn àdduna deux cent vingt-cinq maa na gënaa ga da cent saba an ibn Wahb mu jële ci Abdullah ibn Wahb al-Misri rahimahullahu taala muy faqihu maliki bu mag boobu tamit rahimahullahu taala moom taalibi imam Maalik la bu yàgg ak moom lool moom danoon waxtaan naan bu doon woon imaamu Maalik ak Layth ibn Sa'd kon alku bu yàgg waaw mu ne qaala axbarani Amr te mooy ibn Harith ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari rahimahullahu ta'ala Abu Umayya mooy dàqantalam bokk juróom-ñaareel génération bu nekkoon tamit waa Misra comme asbax maanaam hadith bi ñi ci ñi ci gisagum ñi i waa Misra lañ Égypte lañ dëkk euh, juróom-ñaareelu génération bi la bokk mooy génération ñoom imam Malik bi génn àdduna quatre-vingt-douzième année génn àdduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ca Misra an Muhammad ibn Abdurrahman euh, te euh, moom mooy Abul Aswad rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid maanaam ibn Asad maanaam maanaam foofu ibn Khuwaylid foofu maanaam kon moom euh, maanaam maamaati maamam soxna Khadija radiyallahu anha maanaam ndi bàjjanu maamaati maamam la voilà moom euh, dañ koy wax yatimu Urwa euh, rahimahullahu euh, taala moom nag mi ngi génn adduna ci lu tolloog maanaam cent trente-septième li wërwërloo ci cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Habasha maanaam Éthiopie la génne adduna waaye moom waa Madina la rahimahullahu taala bokk juróom-benneelu génération bi mu nekk zakartu tudd naa nee na loo qaala zakartu tudd naa li Urwa mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ibnu Xuwaylid voilà maanaam euh, Abu Abdullah bokk ci fuqaha as-sab'a juróom-ñaari borom xam fukk yu mag yi nekkoon Madinatu Munawwara euh, ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Urwa ibn Zubayr wa qaala axbaratnii Aisha ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha anna ne awwala shay'in mbir bi nga xam ne mooy bi njëkk bi nga xam ne badaa moom la tàmbalee bii moom. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xëy na ba nga xam ne xadiyama la ñëw moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu mooy ne moom tawadda a dafa ta dafa dafa jàpp suma topp nag tawaafa mu daal di tawaaf maanaam kon loolu tamit beneen sart la ci tawaaf maanaam tawaaf faw nga am laabu toj ak laabu euh, euh, sobe maanaam taxaaratul xadas ak taxaaratul xabas yëpp maanaam ki nga xamante ne nag dafa dem aji bi dafa li loolu nag dafa am ay masala yu ne bu njëkk bi moom mooy su fekkente ne damaa dem euh, di tawaaf ba mu yàgg maanaam mooy te aw ma njàpp maanaam bu boobaa euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuru ulama mooy fuqaha maliki ak shafi'i ak xanaabila rahmatullahi dañuy jàpp ne sa maanaam sa tawaaf moom baaxul alors que ñi nga xam ne ñooy fuqaha xanaabila rahmatullahi ñoom defuñu ko saa ñee sàrt lañ ko def fuqaha hanafi yow bopp rahmatullah ñoom ñu ko sart mais dañ koo def ne waajib la maanaam mooy da ngaa war a jàpp balaa nga koy def loolu lan lay lan mooy différence bi mooy ñële boo tawaafee mooy da ngaa tawaaful maanaam yaa yaa ki jullit jàpp woo yeneen alors bu dee fuqaha hanafi yow ñoom dañ naan la sa tawaaf bi gaat baax na waaye faaw nga tuur deret maanaam faaw nga rendil comme xaram maanaam ngir dañ maanaam bàkkaar bi nga def maanaam ngir réparer tamit li nga xamante ne moom mooy euh, erreur bi nga def léegi su fekkee nit ki tamit dafay tawaaf ba ci digg ba njàppam toj loolu tamit bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuurul ulama ba tey rahmatullah alayhi dañ naan faww day daal di maanaam dem jàpp ji waat alors que fuqaha wa hanafi rahmatullah alayhi ñoom sax luñ ci loolu yëpp parce que ñoom de toute façon euh, njàpp maanaam tawaafam dana baax la rek dégg mu ne euh, euh, moom kon mu ne su ma topp nag tawaaf mu daal tawaaf su ma topp lam takkul nekkul woon. Ah, umra maanaam eh, di di def maanaam umra suma topp nag xajja mu aj Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu anhu wa Omar ak Seydina Omar radiyallahu anhu ma ñoom ñëpp ah, aj ah, aj nañ mislahu comme moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam suma topp xajatu manit ma aj maanaam Urwa nee na manit ma aj maa abi ànd ak sama baay mooy az-Zubayr mooy Seydina Zubayr ibn Awwam xawaari nabi sallallahu alayhi wasallam maam xawaari hadhihi al-umma Euh, comme ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax az-Zubayr ibn Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad euh, radiyallahu ta'ala bokk ci fukki yi nga xam ne ñoom ñooy al-mubashshiruna bil janna radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa euh, moom mu ne radiyallahu anhu ah, maanaam mu ne fa awwalu njaal gënu shay'in mbir mi nga xam ne badaa moom la tàmbale bi ci moom ak tawaaf mooy tawaaf maanaam moom mu ne Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane euh, Seydina yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme yonent bi lañ def ñoom mais bi ma ajee man nag ak ak sama baay mooy Zubayr ibn Awwam la mu njëkk a tàmbalee mooy daa tawaaf moom it su ma topp ra'aytu ma gis al waa muhaajiruuna yi wal ansaar ak waa lansaar yëpp yaf'aluuna ñu def exactement comme li nga xam ne ñoom noonu lañ def waqattee kat axbarat nii xabaare na ma ummi mooy kan sama yaay mooy soxna Asma Asma Abubakar radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom yaa kon baay mooy Seydina Zubayr ibn Awwam ba yaayam ne Asma bint di doomu Seydina Abubakar radiyallahu anhu ah, maanaam na ah, ginnaaw ga mu nekk Madina génn àdduna soixante-treize jàpp si wala soixante-quatorzième année weer ginnaaw doomam Abdullah ibn Zubayr dañuy wax sax ne naqar maanaam ah, bi ñu buumee doomam maanaam mooy ay euh, xajjaaj bi wax ci moom mu ko dóoree ay bomb ci biir jumaa ji te dafa làqatu woon jumaa Kaaba gi mu dóor ko fay bomb ah, après mu boom leen bu leen ko boomee noonu nag ah, ci euh, ñetti weer après ci la yaayam génn àdduna ah, euh, na annaha naka moom kat ahallat nee ak mbokkam mooy. sœuram mooy soxna Aysa radiyallahu anha wa Zubayr ak sayyidina Zubayr ibn Awwam Awwam radiyallahu anhu wa fulaan ak diw wa fulaan ak diw bi umratan ci umra maanaam ñun ñëpp armal nañ ci umra maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon li mu tekk la mooy moom bi mu ñëwee dafa acc ah waaye bi mu accee maanaam xam nga xadis bi gisoon nañu ay teqantal gi ci am maanaam lii nga xam ne mooy li yenente bi def sallallahu alayhi mooy moom bi mu ñëwee dafa def tiraan ndax dafa ñëw ak si daal di umra comme ñeneen ñi ba pare ñeneen ñi des mu ne nañ simmeeku ginnaaw gi ngir ne moom dafa indaale hadiyoom moo tax léegi ñeneen ñi ci des nag ñoom ñoo lan ñoom ñoo def tamattu maanaam mu digal leen ne leen def leen tamattu am na nag ñoo xam ne dañoo ñëw rek ak si maanaam am na ñoo am ñoo xamante ne tamattu la leen digal ñu def ko am ñoo xamante ne comme moom daal daal di hadiyu maanaam moom mu def moom mooy moom mu def qiraan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo def comme moom comme Sayyidna Ali karramallahu wajhahu moom tamit qiraan la defoon at boobu dégg nga fa lamma ba nga xamante ne masahu ci lañu euh, laale ak rukna maanaam xajaru aswad rukna bi mooy keroog xajaru aswad xal luu ci lañ summeeku maanaam euh, compréhension bii la la imaam Buxaari bëgg a jàngal ne nag xadiis bi bu ko déggee ci zaahiram mbir mbir mi mënta demee noonu maanaam mënul nekk ne dañoo ñëw rek euh, dem laal xajarul aswad rek daal di dem simmeeku déedéet dañoo laal xajarul aswad daal di tawaaf bu mu tawaafee dem julli ñaar raakaay ginnaaw bi ñaar raakaay dem nañ naan nañ euh, ndox mu zam-zam bu gannaaw ga daw nañ Safaa ak Marwa ba ñu paree ci la ñuy doogalan simmeeku maanaam la imaam Buxaari rahimahullahu taala maanaam di mbir moomu maanaam loolu ah, xadis bi nañ ko gis maanaam Bukhari rahimahullahu ta'ala ñu ko diwaat xadis numéro 1641 moom Muslim nag xadis numéro 1235 waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar ñi rek ñoom ñoo ko ci indi maanaam kon waa ashaabu sahih ñoom ñoo ko ci rahimallahu al-jamii' na qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaab ilaa haddathanaa Ibraahiim ibn al-Mundhir te mooy Ibraahiim ibn al-Mundhir ibn Abdullah ibn al-Mundhir ibn al-Mughiira ah, ibn Abdullah ibn Khaalid ibn Hizaam ibn Khuwaylid ibn Asad maanaam moom tamit waa Banu Asad lañ bokk maanaam Ah ñoom itam seen maamaati maamaati maam seen maanaam soxna Xadija seen bàjjan la hmm, maanaam muy Abu Ishaq al-Qurashi ah, rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent trente ma ne ginnaaw ga moom tamit gisoon nañ ko mu ne qaala haddathanaa Abu Damrata Anas maanaam kon mooy dàqantalam Abu Damra mooy dàqantalam mais Anas la tudd muy Anas ibn Ayyad ibn Damra maanaam dàqantalam nekk Abu Damra rahimahullah ta'ala al-Laythi moom mi ngi bokk ci juróom-ñetteel génération bi gannaaw àdduna 180 année génn àdduna 200 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mu ne noo qaala haddathana Musa ibn Uqba mooy voilà mooy borom si siira bi mooy mooy imaamu waa siwa siira al maghazi an Naafi' muy mawla ibn Umar an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah nee na naka dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ko xam ne iza taafa bu daan tawaaf fil hajj ci ak awwala boog al umra umra awwala ma njaal beenu nga xam ne yaqdamu moom lay def ci lay jubal mooy saa day daw maanaam mooy day dox dox bu gaaw salaasata atwaaf ñett tawaaf ñetti wërngël maanaam bu defee loolu wa macha mu daal di dox arbaatan yeneen ñeent maanaam kon loolu lay de su ma topp nag sajada mu daal di sujjóot sajada fekk ñaari sujjóot maanaam mu julli ñaari rakka lay tekki maanaam tegtalewul ñoo day sujjóot rek ñaari sujjóot waaye li mu tekki mooy day ñaari rakka ndax rakka dañ koy wax sujjóot dañ koy wax rakka maanaam loolu tamit maanaam su ma topp nag yatuuf mu a di tawaaf bayna Safa wal Marwa diggante Safa wal Marwa maanaam kon xadis bi moom mooy leeral ban xadis xadis bi weesu. Euh, kon moo tax imam Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir dëgërale ko wax ji nga xamante ne maanaam moom mooy ni nga war a comprendre xadis bëriwee ko moom mooy bii xadis bii nii hmm? loolu moo tax mu daal leen di tegale noonu euh, rahimahullahu taala xadis bi tamit euh, gisoon nañ ko xadis numéro 1603 1604 daañu ko gisaat 1617 ak 1644 ak 1767 imam Muslim indi na ko. ñetti yoon xadis numéro 1261 ak ñaari yoon xadis numéro 1262 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1891 ak 1893 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 2940 ba 2943 imam Ibn Majah na ko xadis numéro 2950 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis wa ashabu imam Malik tamit indi na ko xadis numéro 1059 maam ñu gis ne kon wa xadis wa ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko wa qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab la haddathanaa Ibraahiim ibn al-Munzir moom lañ gisoon léegi mu ne qaala haddathanaa Anas ibn Iyaad maanaam dafa ci indiwaat jëmmi ah, jëmmi xadiis bi waaye sauf que fii Anas ibn Iyaad au lieu mu jële ko ci Muusa ibn Uqba fii daf ko jële ta an Ubaydullah muy ibn Umar ibn Hafs ibn Hafs ibn Umar ibn al-Khattab maanaam mooy al-Umari Ubaydullah ibn Umar al-Umari Abu Usman al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom bokk cinquième génération bu génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Naafi' maanaam euh, mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya nee na ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na iza taafa bu daan wër bil bayt euh, néeg bi muy Kaaba ak tawaaf al awwal maanaam tawaaf bu njëkk bi maanaam kon day préciser buy doog a yegg si maanaam tawaaf bu muy njëkk def te boobu moo tudd tawaaful qudum yaxubbu maanaam day daal di dox dox bu gaaw salasata salasata atwaafin maanaam ci ñetti euh, ñetti tawaaf maanaam ñetti wërngël wa yam si mu daal di dox arbaat dox dox bu yam arbaatan ci yeneen ñeent yi mm-hmm. euh, comme niñ ko gisee mooy beneen moom la ñu tuddee rabal maanaam mooy ñett yi ngay njëkk def wa annahu te naka moom nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yaxaa euh, doon dox maanaam mooy doon daw ma masili maanaam li nga xam ne mooy biiru euh, maanaam biiru euh, sewda gi maanaam fi ndox mi daan jaar bi mooy mooy diggante safa ak marwa bu daan bu daan tawaaf bay na safa diggante ak marwa ak marwa maanaam mooy ne comme ñaari doj lañ maanaam dafay def nii comme vallée lay nekk quoi voilà xur hmm. loolu moom moo tax euh, kon euh, maanaam diggante boobu day daw maanaam da koy dox dox bu gaaw loolu lay teg maanaam teg tëluwul ne day daw beneen bi ci def moom mooy ramal bi maanaam mooy daw googu noonu wal maanaam mooy dox bu gaaw googu diggante mooy ñetti euh, tawaaf yu njëkk yi maanaam ñetti wërngël yu njëkk yi ak daw gi ñu daw diggante Safa ak Marwa mooy gaaw bu googu noonu loolu pour góor ñi la sunna la ci at mais ci pour góor ñi kese la jigéen ñi bokkuñ ci Euh, dégg nga euh, kon xadis bi euh, imam Bukhari rahimahullahu ta'ala maanaam indi woon na ko léegi ñu gis ne xadis waa xam kutubu sitta ñoom ñëpp solo lañ ko rahimallahu al-jami' ñu ne baabu tawaafi nisaa ma'a rijaal baabu buntu bi ni mooy tawaafi rijaal nisaa buntu bi nga xam ne moom mooy leeral ne jigéen ñi dañuy tawaaf ma'a rijaal yi ànd ak góor ñi maanaam mooy ne tawaaf buñ koy def bu ñu ne góor ñi rek kay tawaaf après suñu paree ñu daal di ñoom ñëpp ñu puus après jigéen ñi ñëw tawaaf maanaam mbir mi demee noonu euh, te loolu maanaam euh, logistiquement dafa gën a jafe maanaam daanaka du jàppale rawatina ci jamono yu mujj yi euh, ma naka noonu tamit li nga xamante ne moom mooy lii jamono yu jëkkee nañ daan def mooy dañ daan def dañuy tawaaf te loolu maanaam soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dafa am rigueur bu tegu ci seen kaw boo xamante ne teguwul ci kaw yeneen jigéen ñi. moo tax ñoom ñu daan tawaaf dañ daan dem ba sori maanaam ba nekk ci ginnaaw dañ daan xaar bu guddi jot ñu dem ci ginnaaw nga xamante ne nit ñi dootuñu bëri maanaam nit ñi néew a koy nekk ñu doog a tawaaf waaye nag euh, loolu tamit du loo xamante ne lu ñuy imposé la maanaam fii imam Bukhari li mu la bëgg mooy ne góor ñi ak jigéen ñi ñooy bokk di tawaafandoo waaye nag am na ay sart maanaam mooy ne góor gi lu mu mën maanaam maanaam jigéen gi lu mu mën na na moytandiku maanaam ñi nga xamante ne moom mooy mboolooy góor ñi góor ñi tamit ñu nañ nañ def lépp maanaam ci sadd seen ay xef maanaam def tamit maanaam ni xam ne lii leen ko yóbbu maanaam mooy aji maanaam falaa rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj amul ay wax yoo xamante ne ay wax yu neex la di jéem a cokkaat jigéen ñi ah, amul xuloo amul xeex amul xiiroo amul ŋaayoo voilà ba pare amul amul tamit di kàccoore kon loolu tamit moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy aj moom moo war a xool fan laa jëm moom yëpp mooy xool voilà maanaam ne ah mën naa def attention parce que aj bi lii moom fi indi nangam nangam kon loolu moom moo tax imam Bukhari rahimahullahu taala euh, nofe euh, buntu bi maanaam kon sunu sunu li gën nag ci ñoom ci jigéen ñi mooy bu ñu gisee mbooloo mi nii nekk nii maanaam te loolu tamit beneen mbir da ci am mooy ñuy bañ di dem naan dañuy xëccoo góor ñi pour mën a euh, fóon xajarul aswad wala ñuy xëccoog moom naan pour dañuy laal euh, xëy ruknul yamaani maanaam yooyu noonu ñu bañ a xëccoo góor ñi ci loolu maanaam loolu mais nag tawaaf bi nag nañ ko def quand même ñu ñu ñu def ko ba pare xaw a sori maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku waaye nag comme ni ñu gisee maanaam di teg benn règle buy tax ñu naan euh, a fi nekk fii jigéen rek a fi nekk loolu du day daal di nekk problème bu rëy rëy rëy moom moo tax dañ naan la rek ngeen def ay ndànk moo tax léeg-léeg am na ñu ñu bëri dañuy def comme ay genre couloir nga xam te bu ko defee ñu góor ñi ànd ak ñoom ñoom ñoo leen defal ay couloir bu ko defee jigéen ñi ñoom ñu mën a loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku wallahu aalam mu ne wa qaala Amr ibn Ali euh, te mooy euh, al maanaam mu bokk ci juróom-ñeent mu bokk ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne waa xam kutubu sitta ñoom ñépp dañoo solo seen ay xadiis ñoom ñu nekk seen ay sëriñ moom Amr Amr ibn Ali al-Fallaas mooy Abu Hafs euh, rahimahullahu ta'ala as-Sayrafi al-Bahili di waa Basra Euh, bokk ci dixième génération bi génn àdduna génn àdduna cent soixante-septième environ génn àdduna deux cent quarante-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom moo waxoon ne xale bi xool leen xale bi maanaam moom moo ko xool jël imaam Bukhari teg ko ci kaw photo ci kaw kiiwam euh, mimbaram maanaam moom fi mu doon jàngale woo ko fekk imaam Bukhari xale la mu jël ko teg ko ne xool leen xale bi parce que voilà mu gis ngeen su fekkoon te ne ci taabi'i yi la bokk kon de maanaam kii de kon de dinañ ko gam-gam leen Hasan al-Basri te bu ma xool boo tax bi mu ne tamit ne imaamu euh, na euh, euh, imaamu Ahmad ne kii de kii de moom imaamu Ahmad comme imaamu Ahmad wala moom mu raw ñu ne ko wax nga lu ëpp mu ne mu ne leen man Buxaari la doon wax waaye est-ce que li nga wax nekkul du nekk ëppul quoi mu ne leen gis nga waat naa yàlla ne bu ma xooloon xale bi di xool xar kanam imam Malik damay wax ne ñoom ñaar ñii day jege wantoo maanaam ñoom ñaar ñii day nuru nañ lool maanaam euh, moom maanaam te loolu dafa yéeme maanaam lu fekkee ci c'est que imam Bukhari bokk na ci li jafe am mooy ay sëriñu boppam maanaam ñoom mu nekk xale di jàng comme ñëpp ñoom ñoo ko seedeel ne maanaam ñoo ko seedeel seede yu rëy yooyu te xaaruñu ba mu nekk mag day ñu wax ko mais biñ koy jàngal lañ ko commencé wax ni gis ngeen kii voilà maanaam tellement daf leen a yéemoon ñoom tamit moom mu ne kon xaala haddathana Abu Asim te moom mooy an-Nabil rahimahullahu ta'ala maanaam imaam Bukhari dafa solo ci ku solo ci maanaam dafa solo ci ku solo ci sëriñam ndax Abu Asim an-Nabil bi sëriñu imaam Bukhari la voilà moom mooy ki ci gën a mag mooy Bahak ibn euh, Makhlad rahimahullah boobu ci juróom ñaar ñeenteel génération bu la mu ne qaala ibn Jurayj no qaala qaala ibn Jurayj mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn euh, Jurayj rahimahullahu ta'ala di imam waa Makka ci jamono rahimahullahu ta'ala mu ne axbarani Ataa mooy ibnu Abi Rabaah rahimahullahu taala mu ne iz ba nga xamante ne mana tere na ibnu Hishaam mooy Muhammad ibnu Hishaam ndax moom Muhammad ibnu Hishaam ak Ibrahim ibnu Hishaam ñoom ñaar ñoom ñoo kenn ki daal yoroon Makka ci ci des yor Madina maanaam ci seen génération maanaam nekk ci gouverneur yi gouverneur Makka ak gouverneur Madina ay frère lañ waaye Ibn Hisham bi lan la def mu ne dafa tere woon dafa tere woon an nisaa ak jigéen ji ak tawaafa ñuy tawaaf ma ar-rijaal ànd ak góor ñi ne ne bon léegi góor ñi jigéen ko eh, maanaam ata Ibn Abi Rabah ne ko ne ko kayfa ana naka yamna'uhunna la leen koy tere waqat fekk dëgg dëgg tawaafa tawaaf na nisaa'u nabi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ar-rijaal ak góor kon loolu day tegtale dafa am ñaari mbir yu ñuy tegtale bu njëkk bi moom mooy ne te mooy bi ci gën a màgg mooy ne mbir mu ñu koy teg ci diine maanaam daa iman dañ koy delloo ci li yenente bi defoon sallallahu alayhi wala ñu def ko ci jamonoom loolu mooy benn ñaareel bi ci def maanaam mënoo ko rek acc rek ci sam xel maanaam samam xel jàpp naa ne lii moo war a nekk wala dañoo war a teg rigueur bi wala yooyu noonu rek maanaam déedéet daa war di tegu ci ci lu leer ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, bi mu ñuy wan euh, mooy ne euh, góor ñi ak jigéen ñi te maanaam du ci dalil bi kese mais bëri na ay dalil yu koy wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom góor ñi jigéen ñi dañ daan bokk ay jotaay maanaam dañ daan toog góor ñi toog jigéen ñi mën a toog ndax xadiis yu bëri dañuy ne jigéen ñi dañuy ñëw laaj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi wala jigéen ñi dañuy maanaam ak yu mel noonu na am du ñu nekk nag jaxasoo jaxasoo goo xamante ne masalan góor ñi dañuy toog maanaam góor toog nii jigéen toog ci wet gi wala yooyu noonu comme ni ñu koy bëgg di mixité boobu noonu nga xam ne moom la gars yi di bëgg loolu moom daanul am góor ñi daal nañ toog nii jigéen ñi toogee ne xattaa ci biir julli da daan rangale góor ñi après xale yi après jigéen ñi maanaam te doonuñu teg benn niveau ci diggante noonu lañ daan nekke dañ daan waxtaan yi maanaam ñuy jigéen benn jigéen ñëw laaj yeneen bi sallallahu alayhi oh, nangam nangam lii lan la ci diine wax wala lii lan moo la ci wax yooyu da daan am maanaam naturellement sans nag mu am ay jonjoo ay laalante ay nangam nangam yooyu nga xamante ne ñoom yooyu dañ koy def dégg mu nekkoon nag bi ma bi mu waxee loolu nekkoon kon mais naka lañ mën a naka la Ibn Hisham mën a teree jigéen ñi di tawaafu ndoo góor ñi fekk soxna yeneen ci saa ñoom ñoo góor ñi ñoo doon tawaafu ndoo ma ne ko a ba'dal ndax ginnaaw xijaab maanaam ah, euh, maanaam xijaab mooy kiiraay mooy muuraay maanaam bi alxuraan wàcce dim naan wa iza sa'altumuhunna fas'alu wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab aaya boobu lay wax ne boo leen yéen yéen saxaaba yi boo leen dee laaj soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara na ngeen ko laaj ci ginnaaw kiiraay voilà ba pare daa ci teg ne ah zalika atharu li qulubikum wa qulubihim loolu moo gën a fe baax gën a sell ci seen xol yéen ak ñoom seen xol ñoom maanaam kon mbir mi rek du ne masalan man sama xol rafet na. nu ma neex laay doxalee jigéen ñi parce que sama xalaat demul ci lii wala demul ci lee yàlla jigéen góor ñi gën a sell la doon waxal ci li concerne jigéen ñi gën a sell daal ni lii moo gën ci seen xol bu la maanaam kon mooy ne ñun waxaale wuñ ni nii te bëri na lu nit jàpp ne amul effet ci moom fekk ba mu amee effet ci moom yàgg na daaw ñu di dem sax ba nga xamante ne euh, da maanaam amatul. tiit ci moom quoi en fait dafa dafa dafa dul amati effet ci moom xam nga li Sufyaan as-Sawri wax rahimahullah nee na moom da daan naafila guddi tout le temps tout le temps jigéen bu wóomum mu tax ba bu toog trois mois yu tegaloo yoo xam ne mënul dugg naafila guddi gi léegi imaginer nag maanaam <laughs> ñun li nga xamante ne moo ñi dal maanaam ñun suñu xaal maanaam kii la quoi maanaam processus naturel la quoi maanaam conséquence yi naturel la quoi voilà dégg nga bi nga xam ne moom la wax ba ma ko laajee ne ko kon ginnaaw abadal xijaab ginnaaw xijaab gi la maanaam aaya boobu la aw wala boo xablu lu jiitu xaala mu ne ii waaw maanaam ii foofu waaw la te comme in voilà comme bi nekk ci sootu Yunus innahu la haqqun voilà i waaw la amri gin naa ci sama dund laqad dëgg-dëgg adraktuhu fekkee naa ko maanaam baax na si daal ginnaaw kiiraay gi maanaam man ginnaaw kiiraay gi sax laa leen xam qultu nee na ma ne ko kayfa ana naka yu xaalit na la ñuy lañ doon jaxasoowee ak ak góor ñi xaala mu ne lam yakun nekkutoon lam yakun na ñoom nekkutoon yu xaalit na doon jaxasoo góor ñi maanaam dañ doon ajandut maanaam tawaafandoo góor ñi waaye daal ñu jaxasoo ñoom ñu ne nan lañ daan def mu ne kaanat nekkoon na Aysa te soxna Aysa radiyallahu anha tatuufu daan tawaaf xajaratan maanaam doon sori mina rijaali ci góor ñi laatu xaalituhum doonu leen jege doonu leen euh, doonul euh, woon jaxasoo ak ñoom kon mu ne mu ne fa qaalat mu daal wax nag hmm, imraatun benn jigéen intaliqi dem leen nastalim Hmm? ñu daal di laal hmm? ñu laal maanaam mooy ponk yi raay ko ak suñuy loxo yaa ummul mu'minin yow ndeyu woy gëm ñu xaalaat mu ne ko anki mooy dandama maanaam mooy dandama parce que foofu noonu comme góor ñi dañ kaa waroon mënul dem di jaxasoo ñu mu ko waxee ne ko ah waaw yow bi ndey jullit ñi kon tee ñoo dem raay ji kaa mu ne ko nu ngeen dandama mu dand ko waa abat mu bañ yaxruj na ñoom dañ daan génn mutanakkiraatan fekk doonu ñu leen woon xàmmee bi lay di ci guddi gi fa yatuf nañu tawaaf ma ar-rijaal ànd ak góor ñi walaakinnahun na waaye nag ñoom kun na dañ daan nekk ñoo xam ne iza daxal na bu ñu daan dugg albayna kaaba gi xum na dañ daan taxaw xattaa bata yadxul na ñu dugg wa uxrija ñu te te ñu génnee ar góor ñi maanaam mooy bu ñu demoon ba ñu war leen a jox privilège ñu ubbil leen kaaba gi maanaam dañ daan taxaw ba góor ñi génn ñoom ñu doog a dugg wa kuntu nekkoon naa koo xam ne aati dama doon dikk Aisha te soxna Aisha radiyallahu ta'ala ana man wa Ubayd ibn Umayr mooy kii mu euh, ki nga xamante ne moom moo doon waxtaan ak moom maanaam ñun ñaar muy Allah fi rahimahullah wa hiya fekk moom soxna Aisha radiyallahu anha mujaawiratun ñuy aji dëkkee maanaam ñu ñu dëkkaa maanaam ñu dëkkaale fii jaw fii sabirin ci biir Sabir benn xur la tamit bu nekk Makka doj la boo xam ne dafa nekk Makka sauf que euh, Sabir dañ koy wax juróomi dox xe euh, juróomi doj yu nekk wetu Makka danañ leen wax Sabir waaye bi nekk wetu Muzdalifa moom lay wax moom mu ne foofu lañ dem qultu ma ne ko wa maa hijaabuhaa lan moo nekkoon kiiraayam maanaam kon bi mu ko laajee ne ko mais waa d'accord comme que da daan muuru bu daan dugg si lan la woon mu ne ko hiya moom daal fii qubbatin ci benn qubba la nekk boo xam ne turkiyatin maanaam hmm? ah, turc lañ ko doon defare laxaar ñeel na ko risaun euh, ak muuraay bu yaatu maanaam mbalaan bu yaatoo yaatu la wa maa na naa te doonu woon nekk wa baynahaa euh, ak digganteem xayru zalika lu dul loolu maanaam moom danaan dugg ci benn genre kubba boo xamante ne comme mooy mooy comme li ñu def maanaam li nga xam ne noonu la leen daan def di leen yanoo yu mel noonu xam ne kubba googu foofu la daan ne wa maa baynanaa te doonu woon nekk wa baynahaa ak digganteem ghayru zaalika lu dul loola wa ra'aytu te gis naa alayhaa ci kaw boobu kub maanaam ci kaw kubba bi dir'an maanaam ab mbalaal boo xam ne mu war dan maanaam dafa rose maanaam maa u warda lañ ci def mooy dafa rose li mu bëgg wax fii daal moom mooy ne bu demee ba tawaaf ba def li mu bëgg a def na daal moo góor ñi ñoo daan tawaafatoo mais ñoom dañ daan dand fóot hmm. doonuñu woon jaxasoo góor ñi te bu ñu tawaafee ba pare bu ñu duggsee ci xubba bi lañ daan dugg ci seen xubba yooyu lañ daan dugg xubba comme genre xayma la quoi voilà voilà maanaam mooy xam xubba sax mooy comme dóom li ñu naan dóom ci wolof ci ci tubaab waaw euh, hadith bi euh, imam Bukhari euh, fii rek da ko indi maanaam na ko noonu ko du mu yépp moom rek ko indi maanaam hadith bi kenn solo ko ko dul imam Bukhari ah rahimahullahu taala li nag li nga xam te nag moom moo tax li nga xam ne moom moo tax imam Bukhari yi maanaam fii daal di koy indi mu mel ni mu'allaq la maanaam daf ni wa qaala Amr ibn Ali muy al maanaam mooy ne wax ji askanale wuñ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam que imam Bukhari suy bëgg a indi wax joo xamante ne askanale wuñ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam donte ci sëriñu boppam la ko jànge dafay wax wa qaala danaan diw nee na maanaam kon loolu tamit euh, beneen euh, mbir la boo xamante ne bu ci nekk la euh, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi kitaab la haddasanaa Ismaa'iil mooy ibn Abi Uways rahimahullahu ta'aala di doomu maanaam di jarbaatu imaamu Maalik rahimahullah di jarbaatu imaamu Maalik mu ne qaala haddasanaa Maalik muy imaamu Maalik ibn Anas mu ne an Muhammad ibn Abdurrahmaan ibn euh, Nawfal euh, gisoon nañ ko léegi rahimahullahu taala an Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam an Zaynab bint Abi Salama euh, maanaam mooy doomu jiit la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bint Abi Salama mooy Zaynab bint Abi al-As radiyallahu taala anha génnaat na soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci sahaaba yi la bokk radiyallahu anha an Ummu Salama mooy ndey mooy mooy soxnaam soxna Ummu Salama mooy Hind Hind bint Umayya abi umayya maanaam hind bint abi umayya hmm, uh, radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina uh, génn àdduna sant ñi ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anha zawju nabi di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam qalat nee na shakawtu damaa jàmbat ila rasulillahi jëm ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam anni naka man ashtaki damaa feebar lay teg moom damay jàmbat feebar maanaam boo xam ne danaa mu may jàmbat maanaam mooy damaa feebar rek fa qaala daal wax kon Yonent bi sallallahu alayhi ko tuufii na nga tawaaf min wara'in naas ci ginnaaw nit ñi wa anti fekk yow ñaa ngi yéeg maanaam yaa ngi war comme da ngaa feebar munoo tawaaf di dox maanaam kon tawaafal nga fekk da ngay da ngay war ci kaw gëléem wala ñu yenu la nee na fa tuftu nee na maa ngi tawaaf wa rasulullah fekk ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xiina isin jamono jooja yusalli mi ngi julli ila jambil bayti ci wetu kaaba ga woo fekk mi ngi moom yaqra mi ngi jàng maa ngi dégg muy jàng wattuur wa kitaabum mastuur ay ah saar boobu laa déggoon mu koy jàng hmm? Euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon foofu noonu euh, te julli gi julli suba la woon maanaam ci la doon jàngee saar bii nii euh, rahimahullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon lii day wane tamit ne dañuy tawaaf parce que daf ne ko tuufi min wara'in nas tawaafal ci ginnaaw nit ñi maanaam kon jigéen ji lu mu mën mën mën dem ci ginnaaw nit ñi maanaam loolu moo gën ci moom voilà bu dee du ko indil coono bu parce que comme jumaa ji dafa mag buy tawaaf lu looy gën a sori kaaba gi muy gën a wetti voilà su dul loolu rek voilà maanaam bu fekkante ne waaw mu mu def ni mu mënee rek mais lu mu gën a sori nit ñi wala ñu wutal leen couloir maanaam su surtout bu dee mbooloo lañ nga xam ne dañuy ànd góor ñi def benn kii ñu wutal jigéen ñi couloir boo xam te ne ñoom ñëpp dañuy tawaafatoo maanaam loolu tamit moom mooy li nga xam te ne moom day daal di ràññeeku xadis bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala in nag xadis numéro 464 Euh, dina ko indi wax 1626 1633 ak 4853 imam Muslim na ko hadith numéro 1276 imam Abu Dawud na ko hadith numéro 1882 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2925 2926 ak 2927 imam Ibn Majah na ko hadith numéro 2961 imam Malik na ko hadith numéro 1084 imam Ahmad na ko hadith numéro 26485 26714 kon ñu gis ne hadith bi waa xam kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam At-Tirmidhi